fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fil baabi taasi'i wa tis'iin wa anhaa radiyallaahu anhaa annahaa qaalat kaanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-yumnaa li tuhuurihi wa ta'aamihi wa kaanat yaduhu al-yusraa li xalaa'ihi wa maa kaana min adaa xadiisun saxiixun rawaahu abu daawuud wa xayruhu bi isnaadin saxiix kon al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëw ci ñaareelu xadiis ci buntu bi di chapitre di buntu di numéro quatre-vingt-dix-neuf nga xam ne moo tëj téere bi ñu nekk di kitaabul adabi muy baabu istihbaabi taqdiimi al-yamiini fi kulli maa huwa min baabi takrimi kal wuduu'i wal ghusli ba ni mu jeexe walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiisu suñu yaay Aïcha di xadiis bu njëkk nekkoon xadiis numéro sept cent vingt et un mu ne war wa an Aïcha radiyallaahu anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sha'nihi kullihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël hadith bi nga xam ne ci moom lañ ko jëlee ba léegi muy 722 mu ne wa anha bi mu ngi koy jëlee ci moom ba léegi radiyallahu anha li sayyidatu Aisha annaha qaalat nee na kaanat nekkoon na yadu rasulillah loxooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama bi nga xamante ne moo féete woon ndejoor muy loxool ndejooram de moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah li tuhuure daf ko doon jagleel laabam mooy njàppam wala sangu setam wala tiimam waaw bu dee tiim bi nag bu dee tiim bi lool dinañ ci ñëw bu dee euh, san euh, kii tiim <laughs> vay yow wala baal ma <laughs> tiim <laughs> euh, bu boobaa est-ce que li tuxuure parce que li nga xam ne mooy li gën a dëgër laa lay wax waaw mooy bu dee ne euh, nii la da ngay laal li ngay tiime moo xam suuf si walla xeer wi après nga dóoran sa loxo tuuti ba bu dee suuf la bam bam xaw a deñ bam kii yi deñ ah nga daldi def say tenq après raay say say tenq raay sa sa xar kanam loolu noonu Euh, euh, euh, benn lay doon mooy amul lu ñu naan ndejoor ak ñàkk ndejoor parce que waxoon nañ la tenk boo koy def dañ leen di boole comme jàpp bi booy booy jàpp waaye ci kaw ñi nga xam ne dañ ne tiim da ngay commencer lool mooy farata bi waaye man ngaa dem ba ci conc bi waaw bu boobaa moom da ngay def ndejoor après nga def càmmoñ <laughs> voilà <laughs> hein voilà loolu boo ñëwee ba foofu moom da ngay def diggante woolu waaye wax naa la li nga xam ne moo ci ne kon Euh, li tuhuri ah, loxo ndejooram dafa newoon li tuhurihi ñeel li nga xam ne mooy laabam wa ta'amihi ak li nga xamante ne mooy ñamam waaw mooy bu doon lekk wala di ñaan di bi di naan loolu day moom alayhi salaatu wassalaam da doon nekk ki nga xamante ne loolu da koo jagle woon loxo bi nga xam ne mooy loxo ndejooram waaye lekk googu Eh, daa dugalaale naan waaw daa eh, yaa ngi eh, ci suuratul baqara bi bi suñu boroom naan falamma fasala taaluutu bil junuudi qaala inna allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni <laughs> voilà mu ne keroog bi nga xam ne ci la Taalut daal di taqale ko daal di détaché wu waaw jóge faj ne woon ànd ak arme bi mu ne inna allaha yëgleen na nag borom bi tabaraka wa waa banu Israil ña nga xam ne ñoo doon laaj boroom bi def leen utal leen buur ñu xare ci yoonu yàlla boroom bi na inna allaha kon nag yéen a ko doon laaj <laughs> yéen a ko doon laaj mooy inna allaha qad ba'atha lakum Taaluta malika borom bi yebal na def na Taalut mu nekk seenu buur mu nekk seenu buur mu nekk seenu buur bon ba nim en bi ñuy eh, waajale nag war a xare ji qaala mu ne leen inna allaha yëg na nag borom bi tabaraka wa taala mubtalikum ku leen di nattoo la di leen di saytu di leen tester bi nahar ci ab ndox ab déeg ab kiibo ndox moo xam ne mu nga ca kanaw benn fleuve faman shariba minhu bu ñu fa demee nag képp ku ci naan fa laysa minni ko bokkul ci man mooy da ngeen muñ waaw ku mënula muñ ndox ma ñuy daje moom ma ma ñuy romb même bu dee mar na kooku moom du ànd man ku ci naan rek fa laysa minni àndul bokkul ak man bokkul ci man te du àndateeg man wa man lam yat'amhu waaw képp nag koo xam ne moom ah, yat'amhu mooy naanu ci waaw kon bu nee li taam yi nga gis ne mooy eh, borom bi foofu da ne eh, eh, wa man lam yat'amhu fa innahu minni bépp koo xam ne consommé woo ci waaw xéewlu woo ci fa innahu minni kooku de ci man la bokk illaa ba mu des man tarafa ku as xurfatan bi yadi li nga xam ne ab as ci loxoom kon lool pour wax ne bu waxee wa taam mooy kon naanam tamit day duggaale mu ne lii de la yonent bi salaam moom loxoom bi nga xam ne mooy ndejoor loolu la ko jagle woon mu ne wa kaanat yaduhu al-yusra kanta li nga xamante ne mooy loxool càmmoñam alayhi salaatu wassalaam li xalaa'ihi da koo defoon ngir li nga xamante ne mooy bu demee ca wanag wa mooy moom lay euh, euh, jëfandikoo pour setlu bu demee ca wanag wa wa ma kaana ak lépp loo xamante ne ci euh, taq-taq la wala lor la boo xamante ne bu doomu aadama bu war dindi comme ñoomin euh, ñendoog yu mel noonu nga xamante ne loolu moom da koo defoon li nga xam ne mooy ngir càmmoñam moom la ko consacré woon moom la ko jagloo woon mu ne xadisun al imaamu Nawawi mu ne lii de xadis la boo xam ne saxiixun bu wér rawaahu soloona ko Abu Daawuda al imaam Abu Daawud rahimahullah wa ghayru ak keneen ku dut moom dina ñëw ci kooku mooy kan rahimahullah bi isnaadin ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la kon al laaj bu njëkk bi mooy est kon xadis bi ñoom moom dong ko solo ñu ne la déet imaamu Nawawi nee na wa ghayru léegi wa ghayru boobu mooy kan ak est ñoom ñaar kese ñu ne la imaam ki ko ci fekk ko jiitu woon mooy sëriñam di al imaam mooy wa ghayruhu moom lay wax mooy al imaam Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne mu ngi ko indi ci kitaabu tahaara baabu karaahiyati massi zakari bil-yamiin fi al-istibraa' mu ne haddasanaa Abu Tawba ar-Rabii' ibn Naafi' mu ne ki ñu nettali mooy Abu Tawba di ar-Rabii' ibn Naafi' al-Halabii tursuuti at-Tursuusiyu rahimahullahu ta'ala rahimahullah qaala mu ne haddathanii nettali na ma Iisaa ibn Yuunus mu ne ki nga nettali ma Iisaa ibn Yuunus ibn Abii Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabii'iyu al-Hamdaaniyu al-Kuufiyu surtout euh, kii la Abuu Ishaaq as-Sabii'i rahmatullahi ala al-jamii' hmm? euh, euh, léegi moom mu ne an ibn Abii Aruuba moo ko jëlee ci ibn Abii Aruuba di Sa'iid ibn Abii Aruuba Mihraan al-Adawiyu Abuu Nadr al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Abi Ma'shar moo ko jëlee ci Abu Ma'shar di Ziyad ibn Kulayb at-Tamimi al-Hanzali al-Kufi rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne an Ibrahim moo ko jëlee ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a rahimahullah Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi mu Ibrahim an-Nakha'i rahmatullah alayhi an Aïshata moo ko jëlee ci sayyidatu Aïsha mais euh, boobu nañ ci ñëw mooy euh, Ibrahim an-Nakha'i <coughs> rahimahullahu taala moom jëlawul ci sayyidatu Aïsha directement dëgg la gis na ko parce nijaayam di ñoom al-Aswad euh, moom daal dinañ koy dugal di dem nañ ci sayyidatu Aïsha mu dugal ko ci Aïsha waaw waaye saxul ne jële na ci moom voilà moo gis na sayyidatu Aisha waaye saxul na gis na euh, euh, jële na ci moom kon moom sayyidina Ibrahim euh, ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala dañ koo dugal ca sayyidatu Aisha radiyallahu anha te <laughs> comme que nijaayam moom daa ne ko koo xam dafa takkoo woon ak sayyidatu Aisha moo tax hadis bi Euh, fii da koy solo nii mais am na beneen yoon boo xamante ne boobu day wér moo tax imaamu Nawawi waxe ko noonu ne xadiis bu wér na voilà ne xadiis bu wér la euh, léegi xoolal nañ la ko wax tam imaamu Abu Daawud bu ndee xadiis bi dina tudd càllale boobu beneen yoon bi foofu nga xam ne euh, foofu li nga xamante ne mooy càllale mooy kii nu mu tudd Euh, mooy euh, dig digle ba ka dox digganteem ak sayyidatu Aisha te moom moo ko dugaloon ci sayyidatu Aisha di al Aswad ibn Yazid euh, an-Nakha'i <laughs> rahimahullah al Aswad di nga xamante ni moom nijaayam la woon quoi nijaayu kii la woon al Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i moom mii moo àndoon ak moom ak def délégation ñu dem dugg ci sayyidatu Aisha nga xam ne moom muxadram la dinañ gis ci imam Abu Dawud dina wax ci suuf ne eh, hadith bi nag solo nañ ko ci yoon boobu am na beneen yoon boobu mooy bi dëgër bii nii dafa am euh, rupture ndax sayyidatu Zeyna Ibrahim ibn Yazid dëgg la gis na sayyidatu Aisha mais saxul na jëlee ci moom kon loolu euh, lu ama am solo la voilà <laughs> waaw euh, du ñàkk moo xam nga ne suñu yaay Aisha quand même yow ñu ñëw radiyallahu anha soxna yonent fa sa sam quand même ñu dugal la ci moom nga nekk gone aksi mooy euh, dina di minimum dina la nuyu quand même di nga ko nuyu moom kii ko ah waaw <laughs> eh, non loolu masha Allah quoi <laughs> waaye looloo ka neex barki yàlla laa wax <laughs> non xam nga kii fekkewul lu bari mais eh, lii doy na barki yàlla laa wax lii lii doy na lépp comme raaka Aysata radi raash Aysata radiyallahu ta'ala anha moom moom amu ci mystère ñu naan si Aïcha muy kii xanaa bu ko bu dee fàttaliku na ko te niru na ni fàttaliku na ko <laughs> voilà <laughs> waaw ba ba ko nijaayam di ki nga xam ne mooy euh, euh, kii euh, al aswad di di dugg ak moom te sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon an Ibrahim moom an Aïcha ta mu jële sayyidatu Aïcha na qalat kanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha léegi imam Abu Dawud bi ëndeeli mu ne haddathana beneen sàllale kaay leen ma jox leen boo xam ne day war ne sama hadis bi jox koloore de waaw day fa am ñaari yoon nag yoon boo xam ne Seydina Ibrahim ibn Yazid bu ko doon nettali danaan an Aisha tax voilà waaye foo xam day leeral ne ki mu jële loolu du du sayyidatu Aisha direct mais ci nijaayam mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim ibn eh, eh, eh, ibn Bazi' muy Muhammad ibn Hatim ibn Bazi' al-Baghdadi al-Basri al-mu'addib rahimahullahu ta'ala moom mu ne moo ñu nettali qaala mu ne haddathana Abdul Wahhab ibn Ata mu ne ki leen nettali Abdul Wahhab ibn Ata di Abdul Wahhab ibn Ata al-Khaffaf Abu Nasr al-Ijli al-Basri dëkkoon na nag fi nga xam ne mooy Baghdad moo tax dañ naan ko al-Basri al Baghdaadi rahimahullahu ta'ala an Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Aruba gis nañ ko sànq Mihran al-Adawi Abu an-Nadr rahimahullahu ta'ala an Abi Ma'shar gis nga foofu partir de ki nga xamante ne mooy Sa'id ibn Abi Aruba di ibn Abi Aruba boobu da gis na foofu jëm kaw après benn an Abi Ma'shar mu jëlee ko ci Abu Ma'shar nañ ko sànq an Ibrahim mooy ibn Yazid an aswad voilà mu jëlee ko nag ci nijaayam di al-Aswad an Aisha Aswad jëlee ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha muy al-Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman an-Nakha'i al la woon fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotul woon a gis rasulu rabbil alamin nga xam ne fa mu nekkoon mooy Kufa ah, moom al-Aswad taalibi mooy taalibi ñoom Ibn Mas'ud yooyu rek waaw Alqama ak ñoom ñoom ñoom mbokk la ñoom ñoom ñoo tax takkoo woon ak ah, Sayyidna Ibn Mas'ud waaye dañu nekkoon tamit ki nga xamante ne ak ak Masruq ak Masruq voilà ak Masruq eh, Abu Aisha Masruq ibn al-Ajda'i voilà gis nañ ko ci hadis bee ñu génn moom la woon waaw moom ak ñoom ñii ay classe lañ woon ñoom ñëpp ay muxadram lañ woon voilà <laughs> waaw mooy fekk nañ jamono yeneen tubaab yi saa mooy jëfuñ koo gis moo tax saxaaba yu mag yi lañ nekk seeni taalibe ak ñoom Sayyidatu Aisha ak ñooñu ñooñu. ak ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu ta'ala anil jami' kon al-Aswad ibn Yazid kon ci moom la ko jële mooy ci ni yaayam kon Ibrahim ñu gis ne kon daka càllale bële ah am na dig-dég le ndax loolu day am ah mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam bi maanaahu ci maanaa mel nii mooy nit loolu day am ci boroom xam-xam yi léeg-léeg nga gis ñu nettali hadis boo xam ne léeg-léeg dañ koy nettali yi wasita mooy dañuy sote seen càllale ne yonent bay saat saam nee na léeg-léeg nag amaana lool ci ay euh, lu lu ko waral voilà mën na nekk ne bo loolu dañoo yàkkamti woon wala boog dañ jàppoon ne lii la rek de toute façon wér na ñoom ci ñoom am nañ ci yoon bu wér ñu daal di koy nettali ne voilà yonent bay sarsam nee na wala sayyidna Abu Hurayra de nee na waaw sayyidna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jëlee na ci moom mu ne lii léeg-léeg nag ñu jàngale ko surtout bu dee jamonoy jàngale waaw ak tahdis jàngale xam-xam nga xam ne hadis nga xam ne nit ñi dañuy soxla càllale yi bu boobaa nag ñu daal di lim seen càllale yi nag ba foofu nga xam ne ah muy même boo yi hadis bële lam doon wax nga xam ne ah kon sole rek ne ah non sëriñ bi lim ñu wax keroog tëgarula dëgër na waaye boo newoon ci jamonoy tahdis wala foo xam ne yaatal la foofu dina fi a yaatal càlla lay noonee la ki nga xamante ne mooy Seydina Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad an Abu Imran rahmatullahi alayhi daal di def fii kon ci kaw noonu moom hadith moom la kon al imam Ahmad mooy wa ghayruhu te imaamu Ahmad rahimahullahu ta'ala moom bi mu ko soloowee mbir mi eh, Eh, eh, eh, dafa dafa dafa dafa am na foo xam ne <laughs> dafa leeral kii bii comme ni nga xam ndax da ko indi ci ñetti bërëb local imaamu Ahmad ibn Yazid <laughs> Ahmad ibn Yazid Ahmad ibn <laughs> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu ngi noonee mu ne haddathana Abdul Wahhab te moom lañ gisoon sànq ibn Ata al-Xaffaaf moom sëriñam la abu euh, euh, moom mu ne al-Baghdaadi al mu mu mu mu mu addibu ah moom euh, ci la ko ci la ko jëlee voilà Abu Nasr ah imaamu Ahmad rahimahullah kon mu ne haddathana Abdul Wahhab an Sa'id mooy ibn Abi Aruba an Abi Ma'shar gis nañ ko sànq Ziyaad ibn Kurayb al-Hanzali rahimahullah an an-Naxa'i voilà fii e an an-Naxa'i mooy Ibrahim ibn Yazid mu jële ko an-Naxa'i mi ko joowoon ci nga xam ne mooy seen maam ndax ibn ca ay maamam boo demee ba ca biir Malik ibn Naxa voilà koo kële moo tax ibn Amr moo tax ñu koy wax li nga xamante ne an-Naxa'i mooy mu ne an an-Naxa'i an al-Aswad mu jële ko ci al-Aswad ibn Yazid di nijaayam rahmatullahi ala al-jami' an aishata annaha qalat kanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-yumna li tuhurihi wa li ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha kon ginnaaw taxrij bi walillahi alhamdu wal minna hadis bi moo tax mooy euh, euh, bi ñu génnoon bi paase muy hadis bu njëkk bu sayyidatu Aisha bi ñu gisoon hadisam bii nii daanaka mooy la ñu fa waroon a wax yëpp wax nañ ko fi voilà mooy détails yi ñu defoon moo laa la waxoon ne imaam nag gis nga bi muy ubbi bunt bi li mu commencé bunt bi ak ni mu ko tuddee waaw hmm? mooy ba iste baabi taqdimil yamin fii kulli ma huwa min baabi takrim kal wudu'i wal ghusli wat tayammumi wa lubsi thawbi ba ni muy wax ne kanta yeneen yi wa ghayri dhalika mimma huwa fi maana wa yustahabbu taqdimul yasaari fii diddi dhalika kal intixaati ah yooyu wal busaaqan an ah, an il yasaar wa dukhulil xalaa'i wal xuruuji minal masjidi wa xal'il xuffi wan naali ak yooyu wa fi'lul mustaqdaraat wa ashbaahi daalikaat yooyu laa la ne woon imaam nag loolu mu indi daa nekk loo xam ne daanaka daa leeral masala yi ñuy soxla yi leeral xadiis yi muy indi ci kanam te yi ñu génn ginoon nañu ci taxaw bu indiwaat li nga xam ne moom la waxoon euh, pas fii ci Riyaad bi euh, waaye li mu wax ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi nga xam ne yooyu day leeral yooyu bu baax ne boo demee tàncu yi dem ci toilette yi mooy tàncu ak li nga xam ne mooy di setlu di laablu loolu lépp nag da nga koy def ak li nga xam ne mooy sa càmmoñ moo xam nit ki dafa dem mu def xayta wala mu def li nga xam ne tuur ndox loolu mooy day utiliser càmmoñam kon nag mu ngi noonu te loolu moo doon sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne ash-shari'atul mutahhara amul dara lu mu bàyyil nit ki moo tax képp ku jàpp ne charia moom daanaka voilà bu ñu waxee charia rek ñu naan dagg loxo loolu c'est vraiment réductrice ba pare nekk c'est vraiment réducteur ba pare nekk loo xam ne ñàkk a xam dara la ak tamit caricature rek tay taylu voilà mooy sariya mooy lépp loo xam ne moom la ñu yonente bay sa sam indil ñu war ko cee roy mooy lii lépp te yii ñoo ci gën a màgg mooy savoir vivre ak li nga xam ne yàlla loolu la bëgg jaam bi nekk ko ci kaw suuf ba ni nga xam ne noonu la fiy jógee am gërëmam tabaraka wa taala te bokk na ci mooy bàyyiwul dara bu ñu demee ca toilette ya nan la ñuy utiliser nan lañ koy defe foofu loolu sax yeneen bi alei salaam euh, loolu bàyyeewuñu ko noonu déedéet dañu koo leeral ak nan lañ koy defe ak ban nan lañ koy defe ak loxo yi ban loxo la ñuy utiliser ak lépp loo xam ne daa nekk ci maanaa lu salte wala loo xam ne lu ñuy seexlu la wala loo xamante ne yu mel noonu la nga xam ne du loo xam ne lu ñu jublu ngir boppam la ak loo xamante ne ngir barke wala lu ñu teral loolu mu koy defee ak loxo càmmoñam loolu moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di tënk fii beneen affaire boo xam ne tënkoon na ko fee fële li nga xam ne ak tayammunu la waxoon yonent way saasaam la soppe woon noonu la bëgg woon di ndejooru fii nag mu ñëw nag di ñu wax nag ne ñu nag ndejoor boobu léegi nga mu des beneen loxo bi waaw beneen loxo bi pour lan la mu waxaat la fii ne la kaanat yadu la sallallahu alayhi wa sallam li al yumna li tuhurihi wa ta'amihi loolu nag bu la nee li tuhurihi te ne loxo yonent way saa salaam bu ndejoor bi daan woon ngir laabam ak ñamam nekkul woon ngir lool kese voilà mooy lépp loo xam ne ci maanaawam la nekk voilà mooy lépp loo xam ne dafa nekk ci maanaawu loolu ci loo xamante ne lu teraanga la ak lu ñu jublu ci moom ak tamit loo xamante ne nii daa nekk loo xamante ne jaamu yàlla la ak yooyu mooy dañ koy defe li nga xam ne mooy noonee mooy ndejoor bi ak tamit am na beneen affaire mooy eh, comme buy séddale voilà nga xam ne nit ki eh, day jox ki nga xam ne moo féete ndijooram moo tax yeneen may sa sam comme ni sahih bi bi hadis ne ci sahih yi keroog bi nga xam ne ci la toog am benn kaw kaw bu toog ci ndijooram Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu toog ci càmmoñam yeneen may sa sam naan ba pare Seydina Omar xool gis di ragal yonent saa saam jox ndejoor bi mu naan mu ko mu ne ko yonent saa saam Abu Bakar saa saam jox ko kaw kaw bi ne euh, al ayman fal ayman ne ndejoor defal ndejoor ndejoor ndejoor <laughs> voilà mooy ndejoor jiital li nga xam ne mooy ndejoor bi loolu nga gis ndax lan mooy euh, li nga xam ne mooy ndejoor euh, moom la am priorité ci kaw càmmoñ waaye eh, xadiisu Seydina Abu eh, Ibnu Abbas bi eh, moom soloo ko ci boppam waaye ñeneen saaba yi soloo nañ ko que ne yonent bi sa salaatu salaam dafa nekkoon di naan mu naan ba pare c'est parce que bu dee Mawlaana Ibnu Abbas moom ñu ko nettal dane mook Seydina Xaalid ibnu al-Walid radiyallahu taala anhuma ñoo ñoo duggoon ci yonent nit seen seen seen seen tànta parce que Seydina Xaalid ibnu al-Walid ak Seydina Abdallah ibnu Abbas seen ku nekk seen yaay yi ñoom seen yaay yi ñoom ñoo bokkoon baay voilà mooy ay sœur lañu woon voilà mooy lu Lubaaba bintul Haaris sayyidatu euh, kii euh, Xaalid tamit doo euh, yaayam sœur la woon ci Lubaaba ñoo bokkoon bintul Haaris ñoom ñaar ñëpp léegi nag biñ duggee yore tubay saa saa am ñu jox ko mu naan mais sauf que Seydina Ibn Abbaas nee na maa ne woon ci ndejooram léegi nag Seydina ki nga xamante ne mooy Xaalid ibnul Waliid nekkoon ci càmmoñam léegi nag yore tubay saa saa ne ko. <laughs> est-ce que di ma permettre ma daal di jox euh, sa sa sa sa sa bàytex quoi mooy da ko waxe noonu parce xaalis moo ko magoon waaw Seydina xaalis moo ko magoon loolu moo taxoon mu ne ko sa bàytex waaye sinon mooy Seydina Xaalid cousin wam la voilà mooy cousin wam la que ne euh, bon <laughs> ñoom mooy seen yaay yi man sama koo xamante ne nii lu ma mag mag mag que yaayam ak sama yaay ñoo bokk euh, baay wala nday ak baay kooku euh, sawaay wala baay kese kooku wala nday kese kooku sama cousin la même bu dee man na maa jur sama cousin la waaye yeneen tubay saa saam da ko waxe noon ci côté ne ndax doo doo permettre ma jox ko ah mu ne ko ah yeneen tubay saa saam man de sax desit du ma ko jënde rek du ma ko jënde keneen du ma ko bàyyee keneen du ma ko ëffal keneen waaw waaw léegi kanta hadith Seyna euh, bokk na ci ñi solo lool surtout bi ci gën a siiw mooy Seyna Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom mu ne yonent waay saa saam dañ koo dikkal indil ko ci kaas kopp boo xamante ne euh, dafa amoon lu muy naan mu daal di ciy naan waaye ci ndejooram euh, am benn jeune woon fa asgharul qawm asgharul qawm moo ci gënoon a féete suuf féete ndaw ci wàllu at kooku nag euh, riwaay yi wane nañu Ibn Abbas la mu ne wal ashyaaxu an yasaari kantaan ak mag ñi <laughs> ay mag ñoo xam ne ci saxaaba yi ñoom dañoo woon ci càmmoñu yonent bay saab saab yonent bay saam xam na ne comme li wax Seydina Abu Bakar radiyallahu li wax Seydina Omar fee ne euh, euh, al kii nu mu tudd <laughs> jiital al ayman al ayman al ayman loolu daa tax yonent bay saab salaam di nga xamante ne loolu la xam que ne mooy moo ko jàngale. que ne ndejoor daa am priorité ci càmmoñ voilà te nit ki mooy ndejoor ki nga xam ne mooy joxe kooku fa lay njëkke fa lay njëkke laata muy joxe càmmoñam léegi nag comme que gis na ni kii moo gën a ndaw moo nekk ci càmmoñ bi waa moo nekk ci ndejooram moo gin a yelloo mbir mi moo yelloo mbir mi kantaan ak ki nga xamante ne moo nekk ci càmmoñam hein ki nga xam ne moo nekk ci càmmoñam moom mooy mag ñi léegi nag mu daal di laaj hein <laughs> mu laaj ndigal bala muy jël rek di jox ñu waa càmmoñ ndax ñooñ ay mag lañu ah sayyidna ibnu abbas nag radiyallahu anhu al faqih waaw mi nga xamante ne xabrul umra yeneen bay am ne ko ndax doo permettre ma jox mag ñi mu ne ko ah ma kuntu li uthira bi fadli minka ahadan ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah man nag dama nekkul koo xam ne man rasulullah <laughs> sallallahu alayhi wa sallam di ëffal sa desit nga naan ba des loo lu dese jóge ci yow war a ci man manaan bàyyi naa ko diw loolu moom du ma ko def mukk mukk mukk du ma ko bàyyee kenn yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yeneen tubaab yi sax sax daal di koy jox voilà te neewul ah non euh, bon yow dama la doon laaj njëkk rek mais waaye parce xam na ne moom moo <laughs> voilà. te Ibn Abbas tamit daa am mooy alfa euh, boroom xam-xam bu mag bi ndax looloo tax boroom xam-xam yi jëf yu mel noonu ñu naan laa la isaara fil qurab amul ak ëffal ci wàllu jege yàlla. voilà jege yàlla moom lépp lay jegee ci yàlla bul toog naan ah bon bu ko diw defee baax na waa voilà nañ bàyyi diw nga ñëw mooy nga ñëw ci sàkk ci jàpp ci jàkka ji sàppe yi waaw sàppe bu njëkk bi yonent bay sa sam yow ngëneel yi mu ci wax. nga ñëw taxaw fee mu am place nga taxaw dem mbay dem gis kenn nga ne ko non demal demal demal non garaawul demal loolu noonu la boo xam-xam nga non non non non la isaara amul këfal fil qurabi ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi kon loolu euh, lu ama am solo la kon fii nga gis yonent bi alayhi salaam moom dafa dafa laaj ndigal Seydina Ibn Abbas fi ghulam bi ci hadith Seydina Sahl ibn Sa'd quant kaw kaw bi laaju ko parce que borom xam-xam yi dañuy wax ne bon parce kaw kaw bi en fait moom xamul yooyu quoi waaw comme que moom xamul yooyu day dóor a ñëw moom jarul ñu koy laaj quoi waaw <laughs> léegi hadis boobu hadis Seydina Anas la radiyallahu anhu <laughs> waaw euh, mu ngi mu ngi Sahihayni Seydina Anas moo ko moo moo ne yonent way saa sam dañ koo sottil soow dañ koo servir soow ci benn euh, meew quoi boo xam ne benn euh, gàtt la boo xam ne dañ koo rat léegi mu ne woon nee na boobu sama kër suñu kër la woon sax muy kër yaay Ummu Sulaym waaw mu nekkoon seen kër euh, ñu jël soow mi daal di ci yokk ndox waaw ci benn teen boo xam ne ci kër naa Anas la ne woon ñu tànk ci ndox mi ci ci teen bi ngir mu gën a bari sotti ko ci soow mi ñu ko rattal léegi nag mu naan ci bi mu naanee ba pare Euh, ndejooram Seydina Abu Bakar fa toog ndejo euh, càmm non càmmoñam Seydina Abu Bakar moo fa toog kanta càmm ndejooram non euh, ndejooram moom benn kaw kaw léegi Seydina Omar <laughs> ragal yonent waaye saa saam jox ah, kaw kaw ga manaan ko al al ayman fal ayman <laughs> loolu boroom xam-xam ni nag dañ la wax ngir boole ñaar yi mooy fii laajul euh, euh, laajul kaw kaw bi est ce que mën naa jox Aboubacar mooy mooy kaw kaw bi premièrement mooy moom day dóoru ñëw quoi te dëkkul ci ci dëkk bi te lu mu fii ñëw kon buñ ñëwee moom euh, moo war a am nañ ko jox rek te Seydina Aboubacar moom de toute façon lu yonent bay sa sam def loolu la waaw que yonent bay sa sam jox keneen nag jox ko moom moom moom moom moom mooy moom moom hawaahu tabaun li hawa rasulillah sallallahu alayhi wasallam <laughs> waaw moom moom lu yonent bi alayhi salaam bëgg moom loolu bëgg quoi waaw <laughs> waaw léegi yonent bi alayhi salaam xam na lool ci moom quoi mooy Seydina Abu Bakar garaawul léegi naa jox kee <laughs> naa jox kaw kaw bii nga xam ne day dóor a ñëw waaw moom daal du koy laaj kanta ah ki nga xamante ne euh, euh, euh, mooy Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu huma wa ardaahuma moom dafa xam voilà xam na affaire kii na léegi euh, te moom euh, euh, léegi mu laaj ko voilà imam Ibnul Jawzi loolu la wax ne lool lool moo tax yeneen way sa sab laaj ki mooy kaw kaw bi xamul kiiwu sariya yeeg yooyu xamu ci lu bari waaw léegi yeneen way sa sab bëgg koo gina a ñeewantal ci diine jéeg yooyu ak tamit mu gin cee def gis ne moom ah keroog de man de baax na demee na yi baax na keroog waaye man kay toog naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam no yonent bi alayhi salaatu salaam daa yi gëm nit barki yàlla laa mais yonent bay saasaam naan man la jox waaw man la njëkk a jox nga xam ne loolu mooy moom moom loolu day am lu rëy mu def ci moom <laughs> waaw <laughs> ak ñam bu demee euh, man koo wax waa dëkkam ak waa xam ak ñooñu loolu day ginatee am solo waaw yeneen fay saasaam loolu ak moom kanta Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom moom euh, yonent euh, Seydina Ibnu Abbaas bokk yonent bay saasaam laaj ko voilà moom laaj ko digal parce que moom euh, euh, xam na affaire yi ni mu demee te tamit mooy euh, xam na ne lii pour moom la waaye yonent bay saa saam tamit ngir bàyyi xel ke ne càmmoñ moom la ñu war a jiital saa su ne même bu dee ciy séddale waaw parce que loolu boroom xam-xam ni am na ñu naan ci bu dee ne waa ji day séddale ay mag nekk ci ndejooram ay ci càmmoñam ak gone nekk ci càmmoñ ci ci ci ndejooram këne boobu kabbir kabbir bële yonent bay saa saam doon wax naan màggalal màggal waxoon ko ñoom mu xay sax ak tamit di wax naan mooy li nga xam ne mooy nit ki loolu lañu war a wege suñu mag ñi yërëm suñu ndaw yi bokk na ci weg mag ñi mooy commencé ci ñoom loolu lépp yonent bay saa saam hadith yi dañuy wan ne lu mu ci man di doonal ay man moo gën a priorité wala koo xam ne gan la voilà am na beneen affaire tamit boroom xam-xam yi di wax ne bu dee gan la rahmatullah alayhi eh, benn gan boo xam ne dafa ñëw nekk sa càmmoñ ki nga xam ne du gan nekk sa ndejoor loolu da ngay prioriser ki ngay jox mooy gan gi ndax teral gan gi yonent lay saab saab waxoon boobu day génn a féete kaw ci jox càmmoñ koo xam ne kooku moom ci kër gi la dëkk wala ci koñ bi la dëkk alors que kii gan la gan la boo xam ne daa ñëw te bokk na ci teral ko mooy la ngay joxe nga tàmbalee ci moom que nga tàmbalee ci keneen door a dem ci moom loolu boroom xam-xam yi dañ koy wax waaye wallahu taala alam côté gan bi man nañu comprendre euh, que ne côté bële euh, man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri fal yukrim dayfa képp koo xam ne gëm ne yàlla gëm bés mu mujj bi na euh, teral ganam loolu mën nañoo comprendre côté boobu que waa waa ikramu fi dëgg la bokk na ci mooy tàmbalee ci moom booy joxe waaye loolu li gën a mat insha allah en tout cas ñun niñ ko gisee. mooy même bu dee ci kaa boobu la moom ci càmmoñ bi la nekk mooy laajal ndigal ki nekk sa wet ba pare comme ñii ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee ibnu Mas'ud ibn Abbas radiyallahu anhuma te tamit yow mi nga xam ne yaa xam voilà parce que euh, euh, dëgg la nit ku baax euh, jeexitalam bokkul ak jeexitalu dañuy am dañuy làmbatu comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy yaakaar ak barke bu mag ci ay mbiram bu dee yonent bay saa saa moom c'est d'office voilà bu dee nit ku baax nag loolu mooy lu ñuy am yaakaar njortu gu kawee kawee kawe la que xam goo xam ne dañ koy gëm ne ku baax moom yonent ba euh, moom jaar ci tànk yonent bay saa saa newal fi yonent bay saa saa am kookee lu dagge ci moom bokk ak lu dagge ci koo xamante ne loolu du affaire am voilà loolu tamit daa nekk yoo xam ne ci bayabaa yi la ci clair yi la voilà ba moo tax nga gis nit ñi jeexitalu nit ku baax nit ñi nga xam ne noonu lañ ci gën a sonne gën cee xëytu que jeexutalu koo xamante ne ni mandakat la wala leneen lay def loolu sikki loolu loolu dafa leer quoi voilà bu dee bu yonent voilà mais dafa topp tànk yonent jeex ci benn yonent daal di koy roy ci biir ak ci kooku jeexitalam xam nga ne mun a façon jeexital suñu façon yeeg façon yi taxawaalu voilà <laughs> léegi loolu noonu dafa am solo moo tax bu boobaa ki nga xam ne it moo nekk ci wet gi loolu ça dépend rek. voilà bu boobaa daal eh, eh, insha allah boo tax wax yooyu euh, am na waj waj bi ne bu boobaa bu dee gan la jëkki ko voilà moom ngay njëkkee même bu dee newul ci càmm même bu dee newul ci ndejoor bi parce que ikramu dayfi daa gën a taxaw bu boobaa moom day taxaw voilà alors que lii euh, mooy euh, bu boobaa kii grawul après nga jox ko quoi ngir gan gi mu yëg ne teral nañ ko te loolu gisoon nañ ad-diyaafatu salaasa li yonent bay saa soo ndax naan ganale ñett la ak lool surtout premier jour bi na nga nanga nga na ay coono waaw def effort yu rëy ngir gin koo mën a teral loolu nag bokk na ci gin koo mën a teral bi bu dee looy séddale la looy servir la moom mu nekk ci càmmoñ bi am ñoo xam ne ci kër gi lañ dëkk wala ñoo xam ne say xarit la ñoo miin ñoom ñu ngi fii ñoo nekk ci ndejoor bi nga bàyyi leen fi tàmbalee ki nga xam ne mooy gan gi loolu lu ñu mën a dégg la am na wajh waaye daal wali wallahu taala alam mooy di laaj tamit ña féete ndejoor comme ni ko nent waaye saa saa defee ba pare loolu lu am solo la surtout ne leen ah euh, kilifa yi euh, du ngeen ma may rek ma tàmbalee suñu gan gi ah du ngeen ma may rek ñu tàmbalee suñu gan gi ah xam naa ne yonentu way saa saa nee na man ayman ay man waaye tamit laajoon na ndigal ah neen Ibn Abbas ah du ngeen ma may rek ah bu ko defee yéen tamit ngeen ngeen kii ko rek waaw dëgg la xorab yeeg yooyu waaye comme que affaire gan lan bu boobaa li topp yi bi nafsihi ngir dalal tamit euh, kii wam euh, voilà mu yëg ni voilà gars yi de teral nañu ko yéen tamit ngeen ne ko bis ko masha Allah bismillah sëriñ bi moom moom loo def nag doon noonu la bismillah voilà jox ko ci ndigal loolu tamit daa bokk yoo xam ne lu ama am solo la lu rafet la loo xam ne nañ ci bàyyi xel ah surtout nag bu dee nag xam nga ne bon gars yi ñëw dañuy dooru ñëw ci daara ji ah comme lii nga xam ne moom la kaw kaw bi def Seydina Anas wax bi ñëwee këram yonent bay saa saam naa Abu Bakar nekk ci càmmoñam kaw kaw bi nekk te gis nga Seydina Anas li mu def <laughs>